bismillahi irrahmani irrahim walsalatu walsalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin waala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du fa yaqulu alimamu alxafidu alxujjatu alalam abu zakariya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 وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تعمرن على اثنين على اثنين wala tawallayanna maala yatim laa ta'ammaranna ala ithnayni wala tawallayanna maala yatim rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaamu al-haafidu an-nawawiyu ginnaaw bi ñu gisee ubbi ci jotaay bi ñu génn garab gi ci tool wala chapitre bi wala buntu bi di numéro quatre-vingt-un juróom-ñett fukk ak benn ñu ubbi woon ko gisoon benn laaya bi ñu ci woon ak benn xadis bi nga xamante ne nii moom bu njëkk bi muy xadis numéro six cent soixante-quatorze juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent mu ne woon waan abi Sa'id Abdirrahman ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa Abdarrahmaan ibn Samurata laa tas'alil imaara gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna <coughs> tey comme niñ ko yëgle woon ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis numéro six cent soixante-quinze juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom mu ne waan Abi Tarba mu ne xadis bi moom al-imaam al-xaafiz an-Nawawi mu ngi koy jëlee rahimahullah an Abi Dharr wa Abi Dharr xadis bi ñu ngi koy jëlee ci saxaaba boo xam ne ni mu siiwee woon mooy baayu Dharr muy Abu Dharr radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne qaala lii rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu sallam daf maa inni araka da'ifa ne ma gis naa ne yow da ngaa mooy amoo kattan ci jiite loolu la koy wax waaw kaana aba kaana abu dharr qawiyan fi al-ibada walakin jaamu yàlla amoon na ci kii lool surtout kii amoon na ci kattan waaye jiite déedéet yonent bi saa saam ne ko gis naa ne da ngaa wa inni taman uhibbu laka damaa laa bëggal man rasulullah sallallahu alayhi wasallam maa li nga xam ne uhibbu moom laa bëggal li nafsi sama bopp li ma bëggal sama bopp man rasulullah sallallahu alayhi moom laa la bëggal yow Abu Dhar ba moo tax nag ma lay ne laa ta'ammaranna ala isnayni ngal la waay bul jiite mukk même bu dee ñaari nit la bu leen jiite ñaari nit bu leen jiite wala tawalla yan na maala yatim alalu jirim bu ci chargé wu di ko yor di ko toppatoo wala di ko kii mukk bu ko def waaw lu orphelin alalu orphelin bu ko gérer waaw mu ne rawahu solo na ko muslim al imaamu muslim Abul Husayn rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet première njàngat sëriñam al imaamu Ahmad solo na ko ta ko bokk taalibeem di al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu ak al imaam an-Nasaa'iyu rahmatullahi alayhim al imaamu muslim mu ngi ko di ci kitaabul imaara baabu karaahatil imaara bi ghayri daruura mu ne haddathanaa Zuhayr ibn Harb wa Ishaaq ibn Ibraahiim mu ne ñu ngi ko jële ci ñaari sëriñam imam Muslim du Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala wa Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi al-Hanzali di Ishaq ibn Rahawiya rahimahullahu ta'ala mu nekk kilaahumaa ku nekk ci ñoom ñaar an al-Muqri ñu ngi ko jëlee ci al-Muqri di Abdullah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman al-Muqri al-Basri al-Ahwazi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne Zuhayr Zuhayr ne haddathana Abdullah ibn Yazid mu ne Zuhayr dane Abdallah ibn Yazid hmm, moom noonu la ko waxe dane haddathana Abdullah ibn Yazid Abdullah ibn Yazid moo ñu nettali ah mooy dafa jaar ci turam mu ne haddasanaa nettali nañu Sa'iid ibn Abi Ayyuub di Sa'iid ibn Abi Ayyuub Miqlaas Abu Yahyaa al-Misri rahimahullahu ta'aalaa an Ubaydillah ibn Abi Ja'far al-Qurashi Ubaydillah ibn Abi Ja'far Yasaar al-Qurashi al-Misri Abu Bakr rahmatullahi alal jamii' an Saalim ibn Abi Saalim al-Jayshaani mu jëloon ko ci Saalim ibn Abi Saalim di Saalim ibn Abi Saalim Sufyaan ibn Haani al-Jayshaani al-Misri léegi ci kaw. ci ñi su ñi ci biir boo duggee ci tàllale waa Égypte la boo al imaam Abu Dawud ko solowee mu ne lii moom yëfi tàllale Misr la quoi waa Misr la kon Salim ibn Abi Salim al-Jayshani abi mu jëla ko ci baayam mooy Sufyan Abu Salim mooy Sufyan <coughs> Sufyan ibn Hani rahimahullah al-Jayshani al-Misri an Abi Dharr an Abi Dharr moo ko jëlee ci Seydina Abu Dharr Jundub ibn Junaada saahibu rasulillah ci li gën a siiw ci turam rasul alayhi salaatu wa salaam anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala ya Aba Dharr inni araaka da'iifan wa inni uhibbu laka maa uhibbu li nafsi laa ta'ammaranna ala ithnayni wa laa tawallanna wa laa tawallanna maala yatiim qaala al-imaamu Abu Daawuud rahimahullah bi mu ko indee moom daga jaar ci al-Hasan ibn Ali al-Hulwani ah, al-Hudhali ar-Rayhani al-Makki al-Khallal rahimahullah moom la ko jële moom nga xam ne Makka la ne woon mu ne haddathana Abu Abdurrahman al-Muqri moom lañ gi sànq al al-Basri ah, moom al-Basri la léegi nag sauf que à part de fii ñi ci des Sa'id ibn Abi Ayyub ñooñ ñooy waa Misra à partir de Sa'id ibn Abi Ayyub mi ngi sànq ci riwaaya Imam Muslim an Ubaydillah ibn Abi Ja'far ah ñoo ñeema do moom itam waa Misr la nga teg ci Salim ibn Abi Salim al waa Misr la baayam di Abu Salim ah di Sufyan moom itam waa Misr la Abi Dar ba indi moo tax qaala Abu Dawud Abu Dawud bi mu indi al imam càllal eh, bi dane qaala Abu Dawud tafarrada bihi ahlu Misr voilà lii hadith ci eh, noonu lañ naan eh, fard hadithun fard fard nag daa bari ay moo boo xam ne ñenn ko solo dafa bari ay ay ay ay melo ay façon bokk na ci fard yoo xam ne waa dëkk sàngam ñoom ñoo ci ñoo ci wéetoo voilà comme bii mu ne tafarrada bihi ahlu misr wal abu dawud as-sijistani wala as kama yaqulu al imam at-tirmidhi rahmatullahi kon eh, <clears throat> hadith bi kon ginnaaw loolu waa léegi man lëkkaale la ak suñu bunt bi nga xam ne buntu tere baabu nahyi an su'alil imaara bunt bi tere nit di laaj jiite waxtu yaari te nga tànn tarkil wilaayaat bàyyi di ràngoo post yeeg yooyu ah ak nekk le gouverneur <laughs> ila lam yata'ayyan alayhi bu dee ne loolu ràññeewul ci yow aw tad'u xaajatul ilay wala xaajo aajo bu présent bu man da ñàkk daal di koy eh, daal di la ciy pousser dañ naan la xadis bii nii xadis bu ama am solo la waaw ci bunt bi mooy yenent bi alei saatu salaam dafa wax Seydina Abu Zar radiyallahu anhu ne ko li ma bëggal sa li ma la bëggal laa la bëggal waaw inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi allah loolu rëy na te loolu la wax ne laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsi li akhihi maa yuhibba li nafsi maa yuhibbu li nafsi kenn ci yéen du gëm dëgg dëgg dëgg gëm lu dul mu bëggal mbokkam li nga xam ne moom lu bëggal boppam waaw contraire bi nag mooy contraire doo gëm dëgg dëgg tamit lu dul nga bañal sa mbokk li nga bañal sa bopp loo bañ yow fii mu ne bëggoo ko la ci yàkkal ndax loo bëggul ko la ci yàkkal bu ci yàkkal sa mbokk waaw bëggoo kenn gis la ngay lekk ci ci wu ci forox lu tax nga bëgg a jël ñamu forox wi di ko jox gaay déedéet mooy mbir mi moom laa waxoon fan yee simple yow daal seetal rek ni ngay jëflante ñi boo nee njiit wala ak booy doxlante dans la vie de tous les jours ni ngay doxlante nit ñi seetal rek boo ñëwee bay jox la doxlanteeg am euh, rapport ak kenn seetal rek man bu ma ne woon place moom mu war a doxaleeg man est bëggoon na li ngay doxaleeg man rek bu boobaa li ma bëggoon mu doxaleeg man yow doxaleel noonu ak moom waaw yeneen ci bàyyi saar saar nag di ñu yëgal ne kenn du gëm dëgg dëgg dëgg dëgg lu dul mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam waaw loolu mooy ngëm yàlla mais ay waxi caaxaan yooyu moom sama bopp sama bopp ma leen gënal du bañ naa la ngir bañ a doxe yi yonent ma saa saa wax nga nekk benn saa égoïste bu yées lépp lu baax rek sa bopp ba pare nag teg ko foofu quoi mel ni sa proverbe boobu daa ça veut rien dire daa ça veut dire quelque chose déedéet non man daal moom ah dëgg yàlla moom euh, euh, sama bopp ma leen gënal daal du bañ naa la yow daal mooy dee wax loolu tam fu ñu gise loolu mooy bu bu dara taxawee mooy loo naan tuŋaañ waaw ne ko tuŋaañ ki moo ko bañ ki def naan sama bopp ma leen gënal du bañ naa la yaa yow yaa yiis waaye wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa foo ko teg waa lamsaar yi noonu lañ meloon suñu boroom taggaleen ci bokk nañ mi mi meloon ci seen jikko rafet yi te kawe dañ doon ëffale ci seen kaw bopp même bu dee ne ëffale mooy lan moom man am naa lu ma soxla ma gis naa benn mbokk bu ko soxla ma pare bàyyi sama soxla bàyyi koog moom même bu dee ne am soxla naa ko lool suñu boroom tagg leen ci lool yow nga toog fu ñu waxee garaada yolette bàyyi saa saa wax li yow nga naan ay nàngama ki nàngam xam nga ne loolu c'est un pur égoïste la waaw c'est un pur produit égoïste wal iyaadu billah kon yeneen tubaab yi saa saa ne Seydina Abu Dhar man de damaa bëggal sama bopp li nga xam ne moom laa la bëggal te nag gis naa ne da ngaa kon nag laa ta'ammaranna ala isnayni ala isnayni bul jiite mukk ñaari ñi lii laa la doon wax ci jotaay bi ñu génn ne la hadith Seydina Abu Dhar bi tere bu ñuy tere an su'aalil imaara te. tànn bañ koo jël mooy nit ki mën naa nekk ne wóor na ci wàllu diine waaye amul capacité yi hafizun alim bi sayyidina euh, yusufu alayhi salatu wassalam doon wax moom amu ko waaw loolu nag wàññiwul dara ci wàllu gëm yàllaam ak ni mu dëgëre fi yeneen jaamu yàlla mais fii manu ko te ku nekk nag yaa war a gën xam sa bopp yàlla bu la ubbilee bunt bu jóge ci moom di delluwaat ci moom yow jaam bi xamal bunt boobee te exploité ko te nga foncé waaw te xam ne wa inna ila rabbikal muntaha ci sa boroom dafa dé déytal ba nekk terminus bi léeg-léeg li tardeel ñu bari mooy ñàkk xam seeni capacité wala ñu xam ko ba pare di jéem ut leneen loo xamante ne nii ci dara ñu passé fa temps boo xamante ne nii du leen jëriñ déedéet déedéet déedéet alors que buñ demoon ca la ñu man mais dépassé nañ fii yëpp waaw waaw quelle carrière gâche gâche yooyu gis ci yoo xam ne ci yooyu la yow xam nga li nga man ak li nga manul loolu la taree nekk ci li nga man yow nekk nga nit koo xam ne seetlu nga ne ci bu côté jaamu yàlla yi doxal service jaam yi yàlla da la cee ubbee boo koy def danga ciy sawar te dalaa yomb yow xamal ne loolu buntu la bu yàlla ubbi ngir nga ñëw ci moom exploiter ko foncel jarul ngay ñee keneen yow fii la la yàlla de mais boo ko fi bàyyee alors que yow da am problème xel ak problème mu jàpp nga ne man borom xuffaas yi nag ni ñu mel noonu laa bëgg mel te yow fii mu ne faatiha rek bu dul woon liñ koy tari tous les jours da koy fàtte nga ne man dama bëgg nekkum xaafis boo xam ne mokkal ay ay téeméeri tey junni junni xadiis laa bëgg nekk sëñ bi ba pare di neenal sa ay yi nga xam ne yàlla yow boo koy def te dañ yomb dimbali jaam mu yomb ci yow nga neenal ko nekk ci yële sa waay da ngay soral sa bopp waxuñu la bul fexe mokkal dara waaye bëgg cee am dara nga yële te xam nga sa bopp sa waay fonceel fii te lee nga ciy laalaale ndànk waaw nit da xam sa bopp xam ne fii mooy bunt bi ma yàlla ubbil ngir ma ñëw ci moom ay sama jaam personnel sama jaam accès ngay gis gaa yi ñuy bunt yi bàyyi bunt yi wan ko gannaaw di seeti leneen waaw moo tax coono yi bari rek waaye résultat bu baax du am waaw kon nag ya aba dar inni araka da'ifa te loolu dañuy xam ne du xasaate sëriñ bi def constat taalibe bi gis wax ko ay point faible war taalibe bi war koo jàppe aw xas wala merte yi lu tax sëriñ bi di wax lii wala lu tax diw naan ma lii déedéet dañ war a dëgg sax te day daa mu dara radiyallahu anhu neewul eh, lii nag man du ko nettali moo nettali xadiis bi de li mu koy nettali fekk wuñu ko woon duñu sa ay saxaaba radiyallahu mais mu ñëw nettali leen loo xam ne moom la laal yonent bay ne ko da ngaa faible waaw moo tax borom bi dafa tànnal yonent bay ñoo xam ne vraiment ñoo fa waroon a nekk quoi radiyallahu anhu xam nga Seydina Samura ci bii passé loolu la wax. nee na saasaam dane ma yaa Abdurrahman ibn Samura la tas'al al-imaara bul laaj yow Abdurrahman ibn Samura bul laaj mukk fonction di jiite nit ñi mu nekkali ko Seydina Abu mu ne yonent saasaam moo ne ma yow dangaa faible moo ma ne yow dangaa faible Allahu akbar mu nettali ko nit ñi waaw te noonu ci yeneen tubaab yi saa saa lañ ko jëlee li nga xam ne day jottali rek li nga xam ne moom la ko boroomam jottali jottali loo ñoom itam ñuy jottali li nga xamante ne njàngaleem yonent may saab moo xam ne même bu doon ne mbir mi xawul neex ci ñoom mais dinañ ko nettali moo tax ba Seydina Abdullah ibn Umar di nekk radiyallahu anhu keroog bi mu fasee soxnaam si yonent Seydina Umar ñu wax ko yonent bay saa saa yonent bay saa saa mer mu nekk ni ko ñeewul eh, loolu moom saay naa ko nëbb ko déedéet mu nettali ko xoola alquran suratul ahzab te loolu ci bay saa saa lañ ko jële bi suñu boroom naan wa wa wa wa wa taxsha an-nas wa tuxfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa taxsha an-naas wallahu ahaqqu an tax an taxshaa ci xaadisatu Zaynab bint Jahsh ak Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhuma suñu boroom bëggoon a dindi donoo liñ naan adoption adopté koo xam ne juróo ko ba pare jàpp ne moo lay doon yaa koy doon suñu boroom bi mu bëggee dindi lool ci l'islam ci yonent bi saa la ko jaarale jël ki nga xam ne moom lañ doon wax Zayd ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an Zayd ibn Haritha suñu borom ci gàttal def yonent bi saa saam dem ñaanal ko comme que doomam la ko jàppoon te temps looloo doon sariya doomam la loolu la woon. après suñu waroom miy folli lu ko neex ci sariyaam bi di saxal lu ko neex moo folli àtte boobu ne amatul mais loolu sariya la woon ko doomu bàjjanam waaw muy Zaynab bint Jahsh may ko ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moom lañ doon jàppe doomam mais comme que juru ko suñu borom bëgg dindi loolu mu def Seydina Zayd fase ko mu xamaloon ko Yonent bi saam ne soxna see eh, nga may kële sa doom kee ñu naan sa doom la dina mujj moom mu bàyyi ko yow nga denc ko ma Yonent bi saam doon xalaat nag conséquence ci l'islam bi ak yu ñaaw yi yéefar yi wax ak ni mu mën a affecté yenn ci jullit ñi ba mu jural leen ak ak alkade waaw yonent bay saa saam doon nëbb information bi waxu ko woon ndax leeral ko gis na ni fee matagul u feeñagul woon waragul woon a feeñ léegi waaw mu ne ko wa tuxfi fii nafsika ma Allahu mubdi yaa ngi doon nëbb ci sa bopp loo xam ne borom bi du mu toowu tar dina ko feeñal yaa ngi doon suuraale conséquence waxu nit ñi li ñuy am ci diine jéeg yooyu waaye borom bi yow defal li mu wax moom kese nga waroon a xool rek bàyyi moom seen conséquence wu jëf yi ñoom yéeféer yi dinañu wax ak munaafiquuna al al xubasaa yi yu yéese pourtant mu ngi ci alxuraan waaw saxaaba yi tamit noonu la waaw moo tax rasulullah daal sallallahu alayhi wa sallam mooy uswatun xasana li borom bi wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana waaw te aaya mu ngi ci suuratul ahzaab allah foofu la ne waaw waaw léegi moo seen Abu Dar benn gene di nettali taalibe yi loo xam ne yeneen may saa saa daf koo waxoon te am ci nit ñi ñoo xam ne ñu jàpp ne loolu loolu est-ce peut-être du rafetal sama côté xaw naa kii quoi foo xam ne dañ mënaan téye un faible ku da ngaa faible loolu est jar na ma koy nettali ngir rek ndax ñàkk a xam kooku mooy ci xamul waaye jàngale yonent waaye saa saa lépp war a leer inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna waaw lii la mooy dafa faible ci côté ban jiite parce que nag Seydina Abu Dar dafa noon koo xamante ne nii moom li ginoon a noot ci moom mooy dëddu àddina nekk koo xamante ne nii moom dafa sori woon ci côté boobu waaw dëddu àddina ba pare te ku mel noonu eh, di yëwanal mbiru nit ñi boo ko dénkee day xaw a jafe waaw day xaw a jafe loolu moo tax moom moom ci boppam Seydina Abu Dar te façon nit bu mel ni moom yow lii nii day dox ci yow moo tax bu ma so xam nga bi Seydina Ousmane ne xalifa radiyallahu anhu mu ngi woon fële Sham mais moom Seydina Muawiya déedu ñoon déggoo lu bari ndax Seydina Muawiya moo doon gouverneur bi foofu te Seydina Omar a ko fa tegoon Seydina Ousmane ñëw daal di koy eh, radiyallahu anhu daal di ko fay sa xalaat Seydina Abu Dar yu bari doonu loon ànd ak moom waaw ci xalaatam ci côté zakat waaye tamit ci yenn alal yi des ginnaaw bi nga joxee zakat ba pare même ya des ak yu mel noonu yu bari Seydina Abu Dar doonu ci woon ànd ba mu andi woon ay wax foofu Seydina Usmaan woolu ko Medina waaw daal di koy laaj nan la demee mu wax ko mu ne ko boo manee nga dandu te bu ma sori ci la demee Rabada comme ni mu ko waxoon Zayd ibn Wahb mi ngi gisoon jotaay ba la mu ko fa rombee mu ne ko mais lan moo la wàcc fii mu nettali ko ne ko damaa amoon différent ak Muawiya Seydina Usmaan woo ma ma ñëw wax ko ni mu demee keroog bu may ñëw Medina Medina daa mel ne ñu ngi may dóor a gis <laughs> nit ñi ba ñu déggee ne Seydina Abu Dara gi ñëw mu ngi jóge Saam bi ñëw mais ñépp a génn daanaka ba génn ci ci ci ci ci yi di teeru Abu <laughs> waaw tellement ñu bari xamuñu ko woon ñu bari dañ doon dégg turam Abu mu màgg mi Abu Dar Abu Dar men Abu Dar mais xamuñu woon kuy Abu <laughs> ñenn ñi ak ñenn ñi ku jotoo gënoon a gis <laughs> ñu génn waaw mu nga fees tan waaw liñ naan foo sànni mbàtt mu tag ñëpp di xaar Abu Dar waaw radiyallahu anhu teeru ko baax daa yàgg de <laughs> nawaa xulaas an demoon ba saydna abu uh, muhammad abu abdillah muhammad ibn ismail al bukhari doon ñëw roye ko ci sahaaba yi <laughs> ña doon teeru seen sang rasulullah médina keroog jaa muhammad jaa rasulullah allahu akbar jaa muhammad jaa rasulullah allahu akbar wala <laughs> doon wax de sallallahu alayhi wa sallam lansaar yi moo taxoon mu mujjoon nekk village boobu di Rabaza nga xam ne sorwul Médina te yonent bi alei salaatu salaam xam bu mu xamoon lool ci moom que ne vivre en société nekk ak gaa yi surtout njiit yi après day xaw a compliqué moo tax yonent bi alei salaatu salaam ne ko yaa Aba Dar ida balagha al bunyaanu sal'an fakhruj minha <laughs> ne ko Abu Dar gis nga Medina buy yokk yeneen way saab Medina fi mu toll nii xam na ko fi muy toll ëllëg xam na ko yàlla wan na ko lépp moo tax mu ne ndax nee borom bi wan na ma damaa lemal suuf si ma xool li nga xam ne mooy sama nguuru xeet ci li muy ne waaw te amul fenn foo xam ne guddeeg bëccëg dina fa dugg lu dul ne l'islam bi dina fa dugg dina fa àgg allahu akbar sa yablughu hadha ad-diin maa balagha al-layl wan-nahaar beneen bi maa balagha al-xuff wal-xaafir allah fu tànk buy sol kawas di tegu wala sabu tànku fas wala gëléem fu muy tegu diine ji dina fa àgg waaw allahu akbar mu ne ko bu këru Medina yi di yokk ndax nit ñi population bi nit ñi bari ñu yokk te di foog ñu am ay dëkkuwaay yu bees mu yokk di yokk ba àgg Sal'a ci montagne boobu te Sal'a léegi non Sal'a da naan ne Sal'a c'est en plein midi alors que temps yii ci biti la ne woon temps yii ci biti la ne gisoon nañ ci ci xadiis bu gudd bi ñu fi gisoon bu Seydina Kaab ibn Maalik bi ci début ci baabu tawba Riyad bi salaay bi bi la ñor léegi sala bon sala de salaay man de ma jëlee gis sala sala bi nii mais sala de ci biir dëkk bi la ne <laughs> ah, <laughs> waaw fële waaw mu ne ko bu bu kër yi ba foofu génnal Medina moo taxoon mu nekkoon rabada képp nag ku mel noonu da war a xam sa bopp waaw bu dee ne xamoo ko parce que Seydina Abu Dar jotul woon a xam mbir mi dëgg-dëgg li koy wane mooy xadiis bi ci tegu